auzubillahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim ah. wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te suñu jataa bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhud muy xare Uhud gisoon nañ agsi woon nañ ci jeexital bi gisoon nañ ci jotaay bii weesu ñi nga xam ne ñoom lañ faatoon ku ci mel ni Seydina Sa'd ibn Rabi'a al ansaari radiyallahu anhu nga xam ne bi alayhi salaatu wassalaam bi xare bi jeexe ba waa Quraysh ñibbi jullit ñi rekk des fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa doon laaj comme niñ ko gise woon mu daldi ne man rajulun yanzuru li ma fa'ala Sa'd ibn Rabi'a moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne ana kan moo xoolali ana ci lan la nekk seydina Sa'd ibn Rabi' al ansaari radiyallahu anhu gis nañu ki demoon am nañu ne riwaay imaam al-Waaqidi seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu gisoon nañu riwaaya imaam Zayd ibn Thaabit radiyallahu anhu am na beneen riwaaya bu imaam alxaafiz ibn abdil bar al andalusi cité soloo ko boobu mu ne ki ko riwaaya boobu mu ne seydina ubay ibn ka'b radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo demoon eh, woo eh, eh, seeti ana Sa'd ibn Rabi' seydina Sa'd ibn Rabi' ci lan la newe woon gisoon nañu bam demee fekk ko muy waaja ndax dafa nekk parmi les blessés wala parmi ñi nga xam ne ñooy génn àddina gisoon nañ lam fa tontu wax fa wax yoo xamante ni yu am solo ginnaaw bi nuyoo yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ñaan buur yàlla fayal leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu gën lu mu mën a faye ab yonent wuutu ay wuutu xeetam ginnaaw bi mu wax mbokkam yi lansaar yi ne jottalil ma leen sama nuyu te nee leen laa udra lakum inda allah amu ngeen benn ngànt fa seen boroom in xulisa ila nabiyikum sallallahu alayhi wa wa minkum aynun tatrif mu ne amu ngeen benn ngànt bu ñu agsee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba ba gaañ ko fekk yéen am na kenn ci yéen koo xamante ne nii ba kanam aw xefam mu ngi mu ngi baat mooy xef yaa nga yëngu mooy mu ngi am ak dund loolu gisoon nañ ko ci jataay bi weesu ah, ginnaaw tamit bi nga xam ne tamit gisoon nañu ah, seydina abdallah ibn jahsh ibn riyaab radiyallahu anhu moom ni mu génne woon àddina foofale ca Uhud ak ñaanam ga mu ñaanoon mook seydina Sa'd ibn abi waqqaas Sa'd ibn Maalik ibn abi waqqaas radiyallahu anhuma tey nag ñu waroon a kon gis kon ni ñu ko waxe woon ginnaaw loolu jullit ñi bi ñu bu mi alayhi ñu wàccee ci montagne bi ana lan lañu trouver foofu bi nga xamante ne nii ci lañu wàcc war dugg agsi ci xur wi daldi war a waajal seeni néew waaye tamit xool ñi blessé ci ñu nekk ci xur wi naka lañ leen di fajeek nan lañ leen di toppatoowee loolu lañu war a gis à partir de tey insha allahu taala loolu lañu imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi di wax mu ne wa xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma balagani yaltamisu xamzata bn abdilmutalib mu ne fa xara moom imaam ibn isxaaq mu ne ginnaaw gi nag bi loolu xewee wa xaraja mu génn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy jóge kon ci montagne bi fi fi ñu newoon mu ne fii ma balaghani ci li nga xam ne moom laa jote comme xabaar man imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhima dina ñëw nag ci taxriiju xadiis boobu mooy duñu ko defagul léegi ndax taxriij bi am na solo te tamit dafa xaw a gudd tuuti incha allah kon nañu wax nettali bi ba pare après ñu daldi xool moom imaam ibn Isaaq xadiis bi gis nañ ne dana fii ma balaghani kon gis nañ ne dafa am inqita mooy dafa am rupture waaye dina ñëw ci ndax amul ñeneen ñu ko soloo ak nu mu fa demee moom xadiis bii ni insha allah mu ne kon mu génn moom alayhi salaatu wassalaam yaltamisu Hamza ibn Abdil Muttalib muy seet ci biir nit ñi ci ñi tëdd fii kay Uhud bàyti xam boobu tamu nàmpandoo ak moom muy seydina Hamza ibn Abdil Muttalib asadullahi wa asadu rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an seydina Hamza mu ne fa wajadahu bi batnil waadi qad buqira batnuhu an kabidi mu ne mu ngi ko fekk moom comme niñ ko gise woon bokk na ci ñu faat keroog moom Seydina Hamza bi yadi Wahshi na Harbin gisoon nañ ne wax Wahshi moo ko faat te jotoon nañu gis loolu ak nan la ko faate moom Wahshi ibn Harb mu ne mu ngi fekk Seydina Hamza mooy mu ngi fekk néewam bi batnil waadi mooy ci biir xur wi ci diggu xur wi xuru Uhud qad buqira batnuhu an kabidi ñu ngi mu ngi fekk ñu daldi fees biir bi commencé xoos fees foofu dagg biir bi yépp génne li nga xamante ne mooy res bi mooy kër bi waaye wa musila bi mu ngi fekk non seulement ñu daal di fees biir bi xotti biir bi res wi gisu ko fa an kabidi fekku fa res wi mooy dindi nañu ko wa musila bi mooy ñu daggaate ko daldi koy décapité mooy ñu dagg nopp dagg bakkan yi teg ci moo tax mu ne fa judia anfuhu wa udhuna mu ngi fekk tamit dagg nañu comme li ñu wax léegi bakkan bi ak ñaari nopp yi imaam ibn Isaaq ne fa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala xiina ra'aa maa ra'aa lawlaa an taxzana Safiyyatu wa takuuna sunnatan min ba'di la taraktuhu xatta yakuuna fi butuuni sibaaci wa xawaasili tayr wa la in adharani allahu ala qurayshin fi mawtinin min almawaatin la umathilanna bi talaathiina rajulan minhum moom imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaddathani mu ne nettali na ma Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr bi sama Muhammad di doomi Jaafar Jaafar di doomi az-Zubayr radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la gis noonu Seydina Hamza kooram gis li mu gis njàqare da koo dugg moom salaatu wassalaam li gis tiis ko lool mu ne law lawla an tahzana safiyatu wax naa la dinañ ñëw ci taxrij bi à la fin inshaa allahu taala mu ne lawla an tahzana safiyatu mu ne budul woon de damay bañ safiya daldi njàq safiya bint abdil muttalib nekkoon bàjjanam moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax frère sœuru sœuru baayam la di seydina Euh, sayyidatuna Safiya bint Abdul Muttalib euh, mu ne burul woon moom laay bañ mu njàq mu nekk ci njàqare ndax Safiya li tax yonent bi alayhi di ko kii nii mooy moom moom Safiya magu Seydina Hamza la mooy moog Seydina Hamza radiyallahu anhuma ñoom ñoo bokk ndey ak baay moo tax mu doon wax ne mu ne lawlaa an tahzana safiyatu budul woon ne de safiya laa ciy xalaat du mer radiyallahu anha mooy lu tax mu ciy wax lool mooy ne pour li muy wax ci kan mu ne wa takuna sunnatan min ba'di budul woon ne damay bañ sayyidatu safiya njàq nekk ci tristesse pour jeex tamit bu dul woon ne damay bañ mu nekk sunna boo xam ne man sama ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam dañ koy def ndax af'aaluhu aqwaaluhu kullu haadaa min sunnatihi ay waxam ay jëfam lépp sunna la moo tax af'aalu nabi sallallahu alayhi wasallam foog naa eh, bu ma juumul gis nañ ko fi bu yàggul def nañ ci benn kii bu ndaw résumé bu ndaw ndax loolu waa usul dañ ko soxla af'al dañ koy traité ba bu ko defee ñu xam ci jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax jëfam yépp bokkuñ même niveau am na yoo xam ne farata la ci xeet bi ñu roy ko ci am na yoo xam ne du farata ainsi de suite ak yoo xam dañ ko sopp ak yoo xamante ne ni c'est naturel ci moom ak yooyu lii dañuy wan ne kon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léppam ay jëfam lépp pom dañ ko ci copier moo tax mu ne budul woon damay bañ ne bu ma defee lii may bëgg a def wa takuuna sunnatan mu nekk ab sunna min ba'di sama ginnaaw de konoon ñaar yii bañ sayyidatu Safiya yàq waaye bañ mu nekk sunna sama ginnaaw lu topp aw yoon wu topp ndax defoon naa ko de konoon kon la taraktuhu konoon te kon dinaa bàyyi sayyidina Hamza fii mu tëdd ak nii ñu ko def naa ko fi bàyyi duma ko denc duma ko suul xatta yakuna fi butuuni sibaa'i wa xawaasili tayr ba ni nga xamante ne nii ci lay nekke ci euh, biiru ndegment yi mooy fii laay bàyyi kooram bu ko defee njaay àll yi nekk ci parage yi buñ ñëwee ñoom nga xam ne ay ay ay ay kii ay cadavre ñoom fu ñu ko gisee dañuy ñëw di ko lekk ba ñoom ñu ñëw fekk ko fi daal di koy lekk lekk yaram bi li ci des wa xawaasili tayri ak li nga xamante ne mooy euh, biiru euh, picc yi mooy mooy mooy kii nu mu tudd charognard yi charognard yi nga xam ne bu ñu gisee benn cadavre cadavre lu mu man di doon dañuy gaaw ngir saax-saaxee ko ngir lekk ko nga gis ate nag non suñu boroom moo yéeme mooy ne ku ci nekk nag daa am rôle booy jouer ndax ñoom dañuy jouer en même temps nettoyeur wu ñoom ñooy désinfecter àll bi ndax bàyyi ma yiy dee ci euh, njaay àll yi dee ak animaux yi dee naturellement par exemple wala gaynde yi lekk rey leen ba pare lekk ci liñ ci bàyyi bàyyi foofu dem buñ leen fa bàyyee xoola façon sax yi ciy génn ak maladie yi mën a indi foofu waaye suñu boroom tàggat ay façon charognard ak i picc yoo xam ne yeneen ñu ñëw bukki bi day ñëw jël ci wàllam gaynde gi mi ko mi rayoon mbir mi lekk na wàllam dem bukki bi ñëw ku ci nekk di nga am loo bàyyi charognard yi ñëw ñoom buñ demee yeneen façon picc ñëw am yeneeni rongeurs yu ñëw daal di lekk lépp ba nga xamante ni ni benn microbe du fa taxawaal allahu akbar te ku nekk ngi dund yaa subhaanallah mu yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne bu dul woon ñaar yële ma bañ kononte kon dinaa bàyyi Seydina Hamza fii ba ni ko animaux féroces yi di ñëwee lekk ak picc yi charognard yi ñëw lekk yaramam ba pare mu teg ci na wala in azharani allahu ala quraysh mu ne bu ma bu ma borom bi defee benn bés ci bés yi ma gañe waa Quraysh teg ci seen ñoom loxo bés bu yàlla defee ma gañe leen noot leen fii mawtini minal mawatini ci benn xare bu ñuy am ci kanam benn bërëb boo xam ne mën nañ fa xare buy am après tey Uhud bés bu ma leen jàppee ba gañe leen am ci ñoom mainmise la umas la umassilanna bi thalathina rajulan minhum dinaa comme niñ def Seydina Hamza ni mooy trente ci ñoom noonu mel ni laa leen di def léegi mu ne fa lamma ra al muslimuuna huzna rasulillah sallallahu alayhi wa wa ghayzahu ala man fa'ala bi ammihi ma fa'al qaalu jullit ñi daldi comme ñoo àndoon ak ñu àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu wàccee noonu ñu gis yonent bi alayhi salaatu salaam état bi mu nekkee ni mu triste ni mu njàqare bi mu ne ndax lii ñu def waxoon naa la moo tax ci fa jataay biy weesu ma doon wax ne ba mu wàccee ana ñoom bu ñu wàccee nan lañ fay gis est-ce que ndax bu doon dee kese dañ leen kese sax mu xaw a moins grave mais dem fekk ñu décapité leen dagg biiru Seydina sa génne fekku fa sax xolam xol bi sax fekk ko fa ñu dagg nopp yi dagg bakkan bi mooy imaginer image boobu image boobu nit koo xamoon ku la cher un être cher koo xam ne yow kooku loo lu lu ko doon jënd ci àddina bi nga jaay ko ndax moom nga gis ko nga gis ay nit def ko loolu nga ñëw tiim niiwam ci tristesse boobu ci la yonent mi alei saatu salaam ne woon moo tax mu ne bi nga xam ne ci la wax loolu jullit ñi daal di seetlu xool yonent mi alei saatu salaam gis état bi mu nekkee njàqare ak mer gi mu mer ci ñi nga xam ne ñoo def bàyyite xam bi nii ko de ñi ko def lii di waa Quraysh ñooñ xaalu ñoom ñu ne ñoom saxaaba yooyu radiyallahu wallahi la in aghfarana allahu bihim yawman min ad-dahri la numathilanna bihim muslatan muslatan lam yumathilha ahadun min al-arab ñu ne kon ñu feelu yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis tristesse am ñu solidarité ak moom pas solidarité naafiq comme ni ko ñenn ñiy defe déedéet gu dëggu ñu ne ñoom ñu ngi wat ci yàlla ne ñoom it bés la in azfarana allah hu bu yàlla defee ñu ñu teg ci loxo Quraysh benn xare bañ noot leen benn bés mina dëhri ci bés yii di ñëw fii ba ñuy suñu àddina ñun di tukki wallaahi buñ tegee ci ñoom loxo la nu massi lan na bihim muslatan dinañ leen décapité décapitation boo xam ne lam yu mathila ahadun min arab arab yi ma suñoo xam façon décapitation bu mel noonu xaaral rek bañ jàppaleen xaaral bañ leen dinañ xam ne ñun kenn xoolal liñ def nii ak yonent mi alayhi ñoom defuñu ko lu dul ne dañoo gis yonent mi alayhi salaatu salaam njàqare nekk ak mer gu mu mer ci ñi ko jiite ñi ñi def lii bàyyite xam boobu mu daal wax lool ah imaam ibn Isxaaq ba léegi mu ne bi loolu amee kon loolu la imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi daal di ciy teg mu ne fa xaddatani buraydatu bnu sufiyaan ibn farwa al aslami an muhammad an muhammad ibn kaabin al quradi qaala moom imaam ibn isxaaq ba léegi mu wax wa xaddatani man laa attahimu an ibni abbaasin anna allaha azza wa jalla anzala fi dalik wa in aaqabtum ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa in aaqabtum fa'aaqibu bimithli maa uqibtum bihi wa la'in sabartum lahuwa xayrun lis-saabiriin wasbir wa maa sabruka illaa billaah ba aaya yooyu mu ne qaala fa afa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sabara wa naha anil muthla nee na eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag bi lii wàccee muy aaya bu mu daldi terelu léegi nañ ñëw ci xadiisu imaam ibn Isaaq bi lim ci rek mu ne kon fa haddathani nettali dama man imaam ibn Isaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhima mu ne nettali burayda ibn sufyaan sama sëriñ burayda di doomi sufyaan sufyaan di doomi farwa wa farwa al aslami an muhammad ibn kaab mu jële muhammad ibn kaab mooy al quradi imaam ibn Hazm wa haddathani boobu mooy premier càllala beneen càllale bi mu wa haddathani te nettali ma ba man laa attahimu koo xam ne duma ko tuumaal an ibni abbasin mu jële ci seydina abdullah ibni abbas taala an il jamii allah azza wa jalla kene buur yàlla après bi mu gisee keroog yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mu gisee bàyyi bi ak li mu wax ndax tristesse ku ko dugg ak saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom li ñu wax mu ne suñu boroom daldi wàcce aaya yi nekk ci fin suuratu suuratu naxli suuratu naxli suuratu naxli mooy fin nee na suñu boroom daldi wàcce aaya yooyu ne wa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bi ne wa in aqabtum bees leen tooñee bees leen mbugalee daal di leen tooñ ah fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu ngeen ñëwee ba du ngeen muñ da ngeen di fayu niñ leen tooñe rek lu toll noonu ngeen di fayu wala in sabartum ah waaye nag bu ngeen muñee de la huwa xayrun lis saabiriin de moo gën ngir ñi muñ de muñ de gën fay mu ne nag yow yonent bi alayhi salaatu salaam kantaa yow wasbir muñal wama sabruka illa billah yow muñal te sa muñ bu nekk lu dul ngir yàlla te yàlla kese tax nga jaare ko ci moom yow sa yow mooy xoola ah wa in uqibtum wa in aqabtum ñépp lay waxal waaye bi mu ñëwee ne ñooñu bu dee lool la kon nag fa yéen fayyu leen lu toll fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu ngeen ñëwee bay kii fay fayyu leen lu toll niñ leen fay mais doo def naan man ku ma dammal benn bëñ cinq bëñ laay damm mu ne déedéet déedéet buñ leen tooñee bu ngeen di fayu fayu leen comme lu kem képp ak liñ leen tooñ waaye nag bu ngeen muñee moo gën ngir ñuy muñ mu ne yow kantaayoo yonent bi alayhi salaatu wasallam yow yow mii seen sang yow di sangu ñépp fasbir yow muñal wasbir muñal te wamaa sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi ndax kat inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun suñu boroom ne kantaa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wasbir yow muñal te sa muñ na nekk di jaar ci yàlla ne yow del muñ ndax lii dafa bokk ci mooy metti yi la boroom bi di teg muñ ko wasbir wa ma sabruka illa billah waaw te tamit wasbir wa ma sabruka illa billah mooy muñal te nga xam ne tamit sët muñ mooy doo mën a muñ illa billah lu dul ci yàlla daal di lay tawféexal daal di lay jàppandal nga mën a muñ siinoo ku yàlla jàppandalul mënoo muñ waaw mooy ci ndimbalug yàlla lëg sëg muñ mën a jaar billaa waaw wala tahzan alayhim ah waa Màkka ñii bul am tristesse ci ñoom mooy ñoom bu ñu muñul bu ñu tuubul malgré lii yëpp ñu def bul am tristesse ci ñoom wala tahzan alayhim waaye wala tahzan alayhim bul am tristesse ci ñii génn àddina waa Uhud ñii nii sa saxaaba yi ñoom Seydina Hamza Seydina Abdullah ibn ah, Jahsh Amr ibn ibn al-Jamuh ak ñi ci des ñoo Abdullah ibn Jubayr Abdullah ibn Amr ibn Haram ak ainsi de suite Seydina Mus'ab Mus'ab al-Khayr Sa'id Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhum ñooñu ñépp wala tahzan alayhim ñooñu bul am njàqare ci seeni soor ñoom moom lii leen dal lu mu metti metti ci biti nii ndax ñoom ilaa rahmatillahi saaru def ci yërmande yàlla ñëw bu ci bu ci am benn tristesse waaw kon wala tahzan alayhim te wala taku fi dayqim mimma yamkurun kantaa yéeféer yi bul am xatxatu xatu dënn euh, ci li nga xam ne moom lañuy teg ay plan seen plan yi ñuy teg contre lislaam bu ci am xat-xatu xol déedéet bàyyi leen rek wala taku fii dayqin mimma yamkurun ndax kat lu ñu man di def yàlla du ànd ak ñooñu lu ñu am am ay moyens militaires économiques lépp malgré loolu yow bul am benn tristes bul am njàqare bul am xatu xol ci li ñuy def ndax à cause de li ñuy def ci plan yi ñuy tëral guddeeg bëccëg contre l'islam bi bu ci am lool ndax inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ndax buur yàlla moom dafa ànd ak ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla moo tax ku ragalul yàlla sa dara wóorul yow y'a personne amul benn nit bu gina a instable situation te gin koo insécurité la gin koo ñàkk wóor ci ki nga xam ne ragalul yàlla ndax moom cersam bu ne mu ngi dox ci kàmbug danger ci wetu kàmbu danger bul xam ban ceers mooy jot mu wadd ci biir boo ragalee yàlla nag yaa subhaanallah allahu ma'ak te ku yàlla àndal ana kan moo la mën a xeex ah in yansurkumullahu fala ghaliba lakum bu ku ànd buur yàlla mu dimbali la waaye ndimbalal yàlla daa am lu mu laaj ndimbalal yàlla daa am lu mu laaj moo tax ba mu nee damay dimbali man maay dimbali sama jaam yi lan la ci def alladina in makkannahum fil ardi aqaamu as-salaa wa aatawu zakaa wa wa wa amaru bil ma'ruuf wa nahaw 'anil munkar ñooñu laay dimbali ah inna la nansura rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad ñi yàlla dind dimbali du ay ah. ñi ñuy dimbali mooy alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salat ñi nga xam ne bu buñ leen jàppandalee ci kaw suuf lu leen jàppandal ci kaw suuf nag tekkiwul rek nañ bàyyi ba yor pouvoir yépp après commencé non mooy moo masa nekk seen projet de vie te boo foo demee ci lañuy fekk ci nga leen di fekk même bu dee ñoom lañu ñu ci biti nii ci loo nga leen di fekk ndax ñu ngi préparer demain ndax inna ma'al usri yusran buur yàllaa leen ko digal te xam nañ ne inna allaha la yuxliful mi'ad buur yàlla lu mu diggee dina ko def aqaamu salaa julli mooy nekk seen première préoccupation amul dara du ay ñu ngi ci gàmmu gi gàmmu nag façon julli la tag loolu du waxu dëgg moom loolu du dëgg loolu moom ku la ko wax ku ne mu ngi lay wax li nga xam ne mooy ay explication la loolu moom du dëgg moom suñu gàmmu gi lañ nekk li ñuy waxtaane te yi ñun ñun entre ñun wolof xam nañ yi ñuy waxtaane yi ñuy waxtaane yu bari sax danga naan yow nekk fa nekk fa am na yow xam ne moom nekk fa sax du du ci ñëpp nag bu dee ne yow yàlla dalaa may yenn niveau yi ci xam-xam yenn niveau yi ci sellaay nga xam ràññee nekk ci bërëb yu yenn yi yoo xam ne pourtant dañ ne gàmmu la wala màggal la wala dañuy màggal sëriñ diw wala cantuk sëriñ diw wala xalifa diw lañ koy defal wala doomu sëriñ diw lañ koy defal wala sax sëriñ diw ci boppam wala xut bu diw bi fi newoon wala yooyu noonu ñun yu bari yiñ ciy def dem fa ci boppam ci ku xam te ràññee dafa xaram dafa xaram à condition que yow yan fay dégg nga man koo tere yow foo xam dañ fay def kar lu dul noonu lu dul noonu te yow leer na ne boo fa demee boo fa demee gaa yi lan lañuy def dañ naan diw de mu nga fa woon te yow mu leer la doo boo fa demee doo mën a wax da ngay ñëw rek toog bu ko defee conneries yi ñuy wax yépp ak yirul noonu yépp mu mel ni dañ koo cautionné ba bu ko defee nit ñi dem naan loolu diwa nga fa woon lu ñu wax nar leen ne du noonu ñu ne diwa nga fa woon te diw nekk ku ponkal yow xam nga ne sa dem foofu dafa xaraam yaa ko tey moo tax du ci ñëpp la xaraam ndax ku xamul xamoo dangay dem yéene bu rafet la yóbbu demal mais képp ku la wax loolu dañoo nekk ci suñuy gàmm yii suñu màggal yii suñu conférence bii oustaz diw li muy wax dafa am solo ba mënuñu ko dagg julli ji te mu leer la ne julli ji moom bu la rawee boo bu ngeen mooywul yéen beneen julli boo xam ne mooy par exemple xoola julli wuñ tàkkusaan julli wuñ tàkkusaan nañ jël eh, eh, kaawu taj ñun suñu conférence en général heure lay doon mooy yow julleeguñ tàkkusaan affaire bi war a dem waxtaan wi wala li ñuy wax war a dem ba dugg dugg ci biir timis bi mais loolu nga daan day ay ay suñu waxtaan wi mais même yooyu noonu di di tegtaloo ci yoo xam ne ay sëriñ diw nee na te sëriñ diw waxu ko premièrement dañ naan la sëriñ diw waxu ko ndax sëriñ diw xam nañ ko bind na bàyyi fi bu ñu leen ñu fontoo bu leen foog ne seen nettali yi même bu dee yow sëriñ boobu nga ne moo la jur on s'en fout ndax nit ñi il faut ñu xam ne yëf yi du loolu ay naan diw non doomu diw la mais bu nekkee diw doomam nag Seydina Nuux ana doomam ce que danaa doomu Seydina Nuux la rek alayhi salaam moom baax na mais sëriñu doomu yonent moo baaxul lan ngay xalaat ci doomu ab waliyu wala koo xam ne sax yow yaa foog ne waliyu la rek njortu nga am bu ci moom rek. mu nekk fi di expliquer ko wax lu dul noonu ngeen toog naan ndax mooy am na fu mu ko teg tegu ko fenn laa wax bu fi kenn fontoo nit ñi yooyu dafa leer amul ay xam-xam la boo xam ne ñoom rekk ko xam amul loolu ku la ko wax dalay wax neex amul moo waaye yëf yi leer ñu ay xam la boo xam ne ñoo ko loolu la ñuy réere leen yenn ñi ak taalibe yi di leen wax façon wax yooyu bu ko defee ta di jouer ci seen conscience yi ngir di leen tiital bu leen kenn tiital dara lañ leen manalul yow koo xam ne li ko yàlla sant defu ko mu lay tiital yow ngay def yow ngay jéem sa kem kàttan di def au moins li la yàlla nga ciy jéem moom mu fule ko sol ba pare di la menace kookoo lay menacer yow yaa ko waroon a menacer sax ak nu sant bi yor ak fu babu si guddee ak kaala gi nu mu yéeg ci asamaan si dug na dugg ci biir niiru asamaan si waaye na daa yére daamine bi na xonq ba na mel du ko neex dara dalay dara la la manalul tus yow boo dundalee yëf yi nekkal ku la wax loolu waxul dëgg kon alladina ñi yàllay dimbali wax na ko mu leera bu fi kenn naan xamuñ ko yàllay dimbali xamuñ ko yàllay jàppale xam nañ ko moo ko wax way mu wax ko ñu waaye répété nga naan la yàlla ne ñii laay dimbali yow nga bëgg a taxaw moo xam kan moo la ko wax naan daa laaj dégg-dégg laajul benn dégg-dégg bu ñu kenn fontoo lii dafa leer allazina in makkannahum fil ardi aqaamu salata waatu zakata wa amaru wa nahaw anil dégg ci am lu dul li mu wax mu leer waaye yow wala fa di caaxaankat ñoom ki daq ñoo ñun te suñu kilifa yi en ñoo daq caaxaan ñëpp xam nga non mooy problème bi loolu mooy mooy vraiment ñun suñu souci mooy kilifa caaxaankat <laughs> mais yéen caaxaankat ngeen di doon ay daan laa dégg-dégg mu lu ñëw ñu ne dafa am dégg-dégg dara fi amul lii lii en tout cas lii moo amul dégg-dégg moom lii jëfe rek yow kay boo jëfewul bu fi jéema wut ay lay yow tàkkusaan bi boo ko julliwul te kenn julleeku ko timis manoo leena boole du ñaari julli yu ñuy boole du ñaari julli yoo xam ne dañ naan mën nañ leen a boole ku la ko wax waxula dëgg ak sëriñ bu mu la mën na citer mooy day wax lu ko neex premièrement dañ naan sëriñ bi waxu ko ndax xam nañ ko léegi loolu mooy premier raisonnement bi deuxième bi ñu ne la nañ d'accord que sax sëriñ bi yow sa hypothèse boobu même bu dee man li ma gëm mooy waxu ko mais nañ supposer que ne moo ko wax bu boobaa dañ naan la kon sëriñ bi li mu wax wala li mu def du noonu même bu dee moom la du noonu pourquoi waaye mais ñun ñun topp topp kan lañ ñu toppaloo yonent mi alei salatu salaam wa atiu llaha wa atiu rasul topp leen yàlla topp leen yonent bi alayhi salatu wassalam ak ñi ànd ak ñoom teg ci tànk yonent bi wax ulil amri minkum ulil amri boobu day tekki walla boroom xam-xam ar-raasixuuna fil fil ilmi ñi xóot ci xam-xam te di ko jëfe di sellal di doxal li yonent mi alayhi salaatu salaam di doxal mais koo xam ne day ñëw mais bu juumee mën na juum mën na juum loolu benn hypothèse deuxième mën na ko bañ a xam te sax loolu benn man gisuma sax ku ko benn ku ñu xam ku baax ku ko def léegi nag bu ma ne eh, diw ma koy def ko ku baax la yow yaa ko tudde ku baax waxoon nañ la Seydina Ibrahim an-Naxa'i rahmatullah alayhi waxoon na tabi'in bo ila ra'ayta ar-rajula fatathu takbiratul ihrami ma imaami fanzi' yadaka an salahiyati mu ne boo gisee benn góor ak ku man di doon ku mu man di doon nag yow ku mu bu ci génne kenn sa xel mi bu fi toog naan peut-être ñee lay waxal waxu la non ñépp koo fi gis ak maqaama buñ ko man di wax moom la am ak bu mu mën a am sax réellement nga gis ko moom takbiratul ihram mooy bu ñu jàkka ji imaam bi allahu akbar boobu di ubbi julli waa ji ñëw moom après bi imaam bi defee lool bay jàng faatiha mu ne ku mel noonu kook di door a agsi kooku bul toogati seen ñu naan waa ji ku baax la yow nga ciy dugal sa loxo mooy di di sooke di di di ci loolu naan wax nga dëgg non yow maandul dindil sa loxo ko la waxati waa diw moom ku baax la neel ah allahu a'lam moo tax ma ne la yow koo xam ne day faat julli bu ñuy wax muy ut ay ay ay ay explication bidon jàppe nit ñi ay dof jàppe nit ñi ay géttam nga naan ma ku baax la moo tax loolu dëgg eh? kon buur yàlla ñooñ lay jàppale wa inna allaha ma'al ladina taqaw ñooñ rekk am chance te ñooñ rekk wóorle buur yàlla mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooñ ragal yàlla walladina hum muhsinun ak ñi nga xam ne ñoom mooy dañuy rafetal lu leen yàlla digal à la perfection près buñ ko mënee ñu def ko perfectionné duñ ñëw rek di di bâcler affaires yi noonu di def service minimum non ñoom bu ñu mënee présenter jaamu yàlla ji julli gi ni ñu ko gën a mën a présenter jàpp ni lii te xam ko ci lis ci ci charia que ni lii loolu la yàlla bëgg ñu koy defe nu ñu ko gi nam gën mate lañ koy defe walladina hum muhsinun waaye tamit ñooñu la àndal ñooñu lay jàppale ñooñu lay dimbali kon mu ne aaya boobu moo wàcc moom Abdullah ibn Abbas mu ne bi mu wàccee fa afa rasulullah yonent bi alayhi salaatu daal di jéggal ko faaru Quraysh ni mooy ne retiré naa li ma waxoon mooy jéggal naa leen wa sabara mu muñ ndax yombul lii mooy muñ as-sabru inda sadmati al-ula la yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon xadiis mu ngi imaamul Buxaari rahmatullahi muñ muñ day nekk fi nee na rës bi la bi nee rës ci jamono jooju xoola yonent mi aleyhi salaatu salaam kii aay bi wàcc ñu muñ ci saasi ñii ngi ñu décapité lépp des images macabres insupportables au-delà de l'imaginaire weesu li sa xol li sa xel mën a njort ci lu nit mën a def ci lu bon ab noonam waaye aay bi wàcc fa sabar fa afa rasulullah Allah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jéggale waa ñun est-ce que ñu ngi jéem a appliquer lii suñu boroom dane wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin de wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ndax ñun bëgg nañ buur yàlla ànd ak ñun di ñu dimbali di ñu jàppale amul kenn ku dul ku benn jullit bu naan déedéet bëgguma ko a bu ñu bëggee yàlla ànd ak ñun yàlla di ñu jàppale te boole ñu ci muhsinuuna yi boole ñu ci muttaquunal abraar yi nañu commencé ku ñu tooñ nañu ko jéggal te buur yàlla kese tax buur yàlla kese tax sa famille wooy ñoom miraas mi dañ ma nax parce que j'étais petit sama mag yi non lépp jaay kër yépp man bal dara aw ma ko ci nga màgg retrouver situation boobu aaya bii daldi taxaw sa kanam ne wa in aaqabtum fa bi misli ma bi wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin wasbir wama sabruka illaa billahi wala taxzan calayhim wala taku fi dayqin mimma yamkuruun inna allaha maca alladina ttaqaw walladina hum muxsinuun gane aa ah, lu mu metti metti metti nga bësaat sa xol ne ñaara am soit ma fayu te fayu yem ci liñ la tooñ loolu yombul loolu yombule lëkkale doon wax tarafatu na am ah, kay kay ku ñu tooñ kay ku ñu tooñ ku ñu tooñ nga xam la ko waxati baytu bu siiw ba sax <laughs> ñun moom euh, fan bu naan fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina képp koo xam ne dañoo tooñ ñun dañuy tooñ ñor bi ah. non mooy ne gis nga boo ñu dammalee li char charrun doon wax charrun al israil al xabiis charrun doon wax moom lañ naan charon mooy charrun moom turam mooy lu bon charrun charon kënee gaa yi yi bu ñu dammalee xaw ma benn bëñ neuf bëñ wala cinq bëñ lañuy damm ci yooyu jullit nag du def lool wa in aqabtum bu wees leen tooñee fa aqibu bi misli bu ngeen mu ngi mel ni ci fii nii bu ngeen ñëwee bay yu li leen kuffaaru Quraysh ni def tey de Seydina Hamza lañ dagg biiram ñeneen ñi moom seeni bakkan ak seeni nopp lañuy dagg biiram ak loolu kon trente mënoo jël trente personnes daal di koy def la même chose non ndax fa in aqabtum dees leen tooñi def leen lu lul noonu fa aqibu bu ngeen ñëwee bay fayu ah di misli misli lu mel ni maa uqibtum bi lu mel ni liñ leen tooñ liñ leen defoon waaye loolu benn étape la te jullit nag da tendre vers la perfection gis nga lii de fii nii moom lay wax ci muhsinuna inna allaha ma'al ladina taqaw walladina hum muhsinun mooy lii leen yàlla digal dañuy xool ni mu gën a rafete nee leen bu ngeen bëggee ngeen fay waaye ngeen fayu ngeen yem ci liñ leen def waaye bu ngeen muñee moo gën ngir muñkat yi te buur yàlla buur yàlla ñoom la àndal ak ñi ñiy ragal yàlla ak ñi nga xam ne ñooy muñkat yi nga gis perfection boobu muy woote mooy ñiy rafetal al muhsinun moom la ne wala in sabartum la huwa xayrun lis-saabiriin te yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy model mooy bi bii wane la perfection ci mbindeefu doomu aadama ku mbindeef bu yàlla mësa bind moo tax mu ne ko yow mu ñël yow mii seen tet jiite ñépp ci sellaay ku muñ defal loolu fasbir te sa muñ du nekk lu dul ci ndimbalu yàlla wallahi ku yàlla jàppalewul doo muñ de tarfatal ayni doo ko muñ kon nag ku ko manul sax del ñaan yàlla bul xeeb bu ci sa xel demee ñaanal yàlla sa julli sa woor yi sa yooyu sa jaamu yàlla yi nga gën a yaakaar jullil ñaari rat heure bu la neex heure bu ñuy ju boo xam ne naafile dagan na ci kii terewuñ ko ci nga tàllal sa loxo sa boroom ñaan ko wala ci biir julli gi boo sujootee ndax suñu boroom ne yonent mi alayhi sa salaam nee na foofu la jaam bi gën a jegee borooma nga ñaan sa boroom allahumma ij'alni min alladhina taqaw walladhina hum muhsinun waj'alni min as loolu boole ma ci ñi nga xamante ni mooy muñkat yi ngay def loolu bi commencer di ci jéem a yar sa bopp insha allahu taala buur yàlla xawma kañ de mais yow dina la defal loolu in kunta saadiqan ndax ku dëggu man sadaqallah ku dëggoog yàlla rek buur yàlla dina dëggoog yow boo dëggoo ci sa ñaan mu dëggu defal la li nga li nga koy ñaan wala lu gën li nga koy ñaan kon nag ñun tamit nañuy def loolu ay diw moo ma yàqal sama carrière prof sàngam noo bés bu ma réussiree ba occuper benn poste boo xam ne mu ñëw fa soxla fa dara damay dëgg ci ba dossier wam laay nappaaje non moom concours bi c'est lui qui m'a donné un six que je méritais mieux je sais que il l'a fait pour me caler billahi je retenterai ma chance bés bu ma ko jekkoo bés bu ma amee pouvoir je vais le massacrer wa in aqabtum fa bi mithli ma wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin loolu taxaw sa kanam bul def loolu ne nappaaje pas son dossier non wan ko lu njëkk wan ko njëkk ah lan la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ci sunanu Tirmizi xadiis bu na bu bu bu Allah addil amaanata ila ahliha buñ la wóoloo fexeel ba wóolu giñ la wóolu den dellool nit ñi kóolute googu mooy bul def lu leen rusloo luñ la dénk ndax dañ laa wóolu bum naax saa ji say loxo ndaxum njublan silman qata'ak jokkal ku la dog ay man moom ku ma ko dëbbin ma rukkin la ko non non yooyu du njàmbaara ah. non loolu du njàmbaar loolu njàmbaar njàmbaar nekkul gaaw a tëb dugg ci xeex bi wa non loolu du assurant waaye mooy ki nga xam ne dañ koo def lu metti mu man a fayu ne mu muñ mu muñ sil ki la dog sa mbokk mi la dogoog yow du ful ay naan man man moom duma leen woo ñoom danga leen di woo man nga leen a woo ren ba déwén tout le temps yaa leen di woo jamais woo la dinañ xam ne nag ful moom gi ñii day dem sax ba ñu foog ne daa am loo yaakaar ci ñoom loolu Iblis la koy wax rek man jumaa fuu seen affaire yi bàyyi leen rek man de bu dee man ak man la numéro sax laay effacer xaaral dootuma leen woo de ngénteem gaa ngi yëgaluma ko kon nag man sama ngénteeg sama lii dara laa ko dul yëgal mbokk yi ñu doon bokk lépp mu xew la lu toll noonu waxuma ko dina xam ne non non non déedéet sil man xotaan jokkal ki dogoog yow wala taxun man xaanak ku la trahir ku la wor bu ko wor wolof njaay sax nee mbaam bu la wéqee nga wéq ko da niroog moom <laughs> kon wala taxun man xaanak waay waay bul wor ku la wor waay kon yonent ba aleyhi salaatu wassalaam fa afa rasulullah wa sabara wa mu daal di tere nag ay di décapiter ay nit ak di lacérer ay nit ak di def yooyu mu daal di koy tere léegi aaya yii nii nañ ñëw ci loolu après ñëw ci taxrij bi insha allah aaya bii nekk ci suuratu nahl waa aaya bi moom nax li nga ne ma eh, eh, eh, taxaw yow suuratu naxli makkiya la pourquoi kon nga ne aaya bii daa wàcc kii boobu wa in aqabtum dernier aaya yooyu pourquoi ngay wax loolu te aaya bi di makkiya ñu ne la déet ma ne la déet déet déet aay saar bi bokk suuratu naxli makka la wàcc ma ne la waa waa waxal defal attention defal attention loolu ndax ah ndax suuratul naxli lépp imaam ibn pour tontu la pour tontu la ndax lépp Makka la wàcc loolu wala lépp wàccul Makka dafa am wuute li ëpp ci saar bi yépp presque xaaj bi yépp Makka la wàcc même écrasant presque aaya yi ñu wax la am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne aaya yooyu euh, wàccul fi nga xam ne mooy Makka moo tax imaam Muhammad ibn Isaaq rahmatullahi alayhi ne moom dafa jële dane an ba'd ashab jële ci benn kenn ci mooy saxaa mooy ñi muy ay àndandoowam mu ne mu jële kenn ci mooy ci sëriñam yi an Ata ibn Yasar mu jële ci Seydina Yas Ata ibn Yasar rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom Seydina Ata mu ne nazarat suuratu naxli kulluha bi makka wa hiya makkiya illa salaasa ayaat min aaxiriha nazalat bil madina ba'da Uhud xaytu qutila Hamzatu radiyallahu anhu wa musila bi fa qaala rasulullah sallallahu wa sallam la in adharani allahu alayhim la umathilanna bi thalaathiina rajulan minhum falamma sami'a al wax mooy li ñu gis nii moom naa yu ni sax dafa jële ci sëriñam benn ci mais waxul kan la nga gis ne kon xadiis bii wérul mu jëlee ci Seydina Ata ibn Yasaar moom it taabi'i la woon mu ne nazalat suuratu naxli mu ne suuratu naxli kulluha bi Makka l'intégralité lépp suuratu naxli dafa wàcc fi nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman waaye wa hiya makkiya illa thalathu ayat sa saaru naxli makkiya la ba mu des ñetti aaya min aaxirihaa mooy ñetti aaya yu mujj yi njàng léegi wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum law xayrun lisaabiri loolu mooy premier mooy benn bi wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun deuxième inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun mooy ñett mu ne ba mu des ñett aaya yooyu noonu ñoo mujj yooyu ci suuratu nax li nag ba mu des loolu wàccul Makka nazalat bil Madina ba'da Uhud Madina la wàcc après ghazwat Uhud bi haythu qutila Hamza keroog bi nga xam ne fa lañu ñu rey Hamza Uhud radiyallahu anhu wa musila bii ñu daal di koy décapité mu ne yonent mi alayhi salaatu daal di wax li ñu waxoon sànq bu ma jàppee ci waa Quraysh 30 bu yàlla defee moom jàpp leen trente personnes ci ñoom dinaa leen def comme niñ def ni ah moo tax imaam kon nga gis ni voilà même bu dee ne xadiis boobu wérul déglul imaam Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi yi mu wax ci Zaadul Masir fi ilmi tafsir rahmatullah alayhi bi mu ñëwee aaya boobu bu dee ne imaam Ibn jawzi fi sababi nuzuliha qawlan mu ne ci sababu nuzul sababu nuzul mooy li tax aay bi wàcc le pourquoi de la descente de ces verse mu ne li tax aaya bi circonstances les circonstances de la descente des trois derniers aayat de la sourate an-Nahl mu ne cause bi tax li tax mu wàcc am na ñaari wax moom imaam Ibn al-Jawzi euh, noo tafsiram boobu nag bu baax la ku ko mën a am am ko ndax dalay moom wax yi surtout côté wax yi ak ñaata ñaata waxa ci am ak yooyu non boobu moom insha allah boo ko mënee am dénk naa la boobu de Zadul Masir baax na lool fi ilmi tafsir moom imaam imaam Abul Faraj Jamaluddin ta kii la sëtu Seydina Abu Bakar la radiyallahu anhu moom Abul Faraj Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi mu ne mu ne ci sababu nuzul yi tax aay yi wàcc dafa am ñaari wax benn bi mu ne mooy keroog yonent bi alayhi salaam dafa gis sayyidatu xam sayyidina Hamza ibn Abdil Muttalib asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alayhi dafa gis sayyidina Hamza sari'an mu ngi kooram mu ngi jugé tëdd noonu nekk mooy koor bi ci suuf mu ne falam yara shay'an kaana awjaa qalbahu min nee na gisul moom yonent bi alei sat lu gën metti xolam lu gën metti xolam que gis keroog nee na mu ne bu ma leen jàppee dinaa def comme ni ñu sànk ci waa Quraysh mu ne fa nazara jibrilu wan nabiyu sallallahu alayhi waaqif fekk ci sëy naa jibril ñëw fekk yonent bi alei satu salaam foofu mu taxaw foofu jiim kooru yaramu sayyidina Hamza di gis lool di wax lool mu wàcc wa in aaqabtum ila axiriha banim jeexe mu ne fa sabara rasulullah yonent bi alei satu salaam muñ wa kaffara an yamini qaalahu abu hurayra mu ne yonent bi alei satu salaam daldi muñ ba pare comme que dafa waatoon ne wallaahi mu daal def kafaara ci waatam googu mu ne loolu moom imaam ibn ibn ibn al-Jawzi mu ne Seydina bu Hurayra moo wax lii même bu dee ne sanad bi wérul comme li imaam comme ni ñuy gisee bu ñuy def taxriij bi sanad bi wérul ah, ndax kenn ci riwaaye yi di Saalih di Ibn Bashir moom moomu wérul léegi loolu mooy wax bu njëkk bi waaye Euh, imaam ibn abbas samit jële nañ ko ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko tudde sànq ci xadiisu seydina euh, euh, ibn ibn isxaaq bi rahmatullah aley léegi deuxième bi mooy deuxième li tax mooy benn bopp li tax aaya boobu wa in aaqabtum ba ba ci li mujj wàcc moom imaam ibn al jawzi rahmatullah mu ne wa thani mu ne ñaareel bi annahu usiba min al ansaari yawma uhud arbaatun wa sittuuna way min almuhaajirina sittatun minhum Hamza wa mathalu bi qatlaahum fa qaalat al ansaar la in asabnaa minhum yawman min ad-dahri lanaziidanna alaa iddatihim marratayn fa nazalat haadihi al aaya mu ne qaalahu seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu wa ardaa mu ne ah deuxième wax bi li tax aaya boobu wàcc kon mu njëkk bi gis nañ ko beneen bi mu ne ba léegi ci Uhud lay wax mu ne beneen bi mooy ne keroog li tax aaya bi wàcc mooy ne waa yi keroog dañoo rey ci ñoom 64 Uhud dañoo rey 64 ci ñoom rey ci jullit ñi 6 ci muhaajiruuna yi rey ci jullit ci waa ci waa ahlul medina ahlu ahlul eh, almuhajirun bokk ñi gàddaayam jóge Makka ñoom ñu rey ci ñoom bokk keroog ci ñu ay six personnes boo boo boolee yëpp ñuy soixante-dix soixante-quatre plus six égale soixante-dix te loolu gisoon nañ ne nombre boobu lañu rey comme ne ci saxiixu imaamul Buxaari ak musnadu imaam Ahmad ibn Hanbal ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi hima tam mu jaar ci seydina albara ibn azib radiyallahu anhu wa an abihi azib dix personnes lañu rayoon léegi nag mu ne lansaar yi bi ñu gisee loolu wa mathalu bi qatlahum kuffaaru Quraysh ni bi ñu leen rayee ñu daal leen décapité comme ñoom Hind leen décapité rek comme ni mu waxoon dañ ko gisa woon da ci def ay caqaay ay takk ay caqaay ay caq ay takkaay ay kiiwu nopp ak lu nekk ci yi ñu dagg ci nit ñi léegi nag lansaar yi biñ gisee lool ñu ne fa mu ne fa xaalati lansaar lansaar yi ne radiyallahu anhu la in asabna minhum gis nga Quraysh Quraysh bés buñ leen jàppee bés buñ leen jàppee jaay way nu yàllay def bañ jàpp waa Quraysh dinañ xam ne lii ñu def suñu ñii soixante-dix personnes rawatina soixante-quatre personnes ci laa lansaar ñu décapité leen nii bés bu ñu leen jàppee yow man mi na dahri benn bés ci bési lanazidanna ala iddatihim marratayn gis nga ñun mooy ñii ñu ñu dañuy doubler nombre bi def ñu toll noonu ci kuffaaru Quraysh ni comme niñ def nii ñaari yoon lañ leen di doubler kii ne léegi suñu boroom daal di wàcce nag aaya bi fa in aaqabtum ah fa in aaqabtum wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma aaqabtum bi ba aaya yi jeex mu ne lool Seydina Ubay ibn Ka'b moo ko solo xadiis Seydina Ubay bi nag moom bu wér la imaam at-Tirmidhi na ko ne xasan la dina ñëw ci taxrij bi nañ gën a dugg ci lool boo demee doomu Abdallah doomu Seydina imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yi mu yokk ci zawaidu imaam Ahmad yi boo demee di fa fekk tamit yokk na ko foofu imaam An-Nasaa'i it na ko Ibn Abi Haatim ak Ibn Hibbaan ak Ibn Mardaway Ibn Mardaway ak Al-Haakim An-Naysaabuuri mu wéral ko imaam Al-Haakim bi mu ko wéralee imaam Az-Zahabi ne noonu la mooy wér na imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa kon bii mooy bu wér la buy ware ne kon aaya yii wa in aqabtum ñooy madaniya la même bu dee ne saawaratu naxli Makka la mooy kon Uhud la wàcc buñ gisee loolu la imaam kan wax Ibn al-Jawzi alayhi ah, imaam Ibn al-Jawzi nañ ci teg liñ ci teg dooru ñëwaat ci beneen ci suñu mufassiruuna yi rahmatullah alayhim lan la wax moom mu teg ci lii ne wa rawaa abu saalihin an ibni abbas anna al muslimiina qaalu la in amkanana allahu minhum la numathilanna bil axyaai fadlan an al amwaat fa nazalat haadihi al aaya ah kii ne mu ne moom imaam Ibnul Jawzi continue mi mu indee euh, deuxième li tax aay bi wàcc mu ne Abu Saalih dafa solo jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne jullit ñi keroog dañ ne bis bu yàlla defee ñu teg loxo ci kuffaaru Quraysh ni dinañ leen décapiter waxuma la keroog buñ dajawaatee xare ñi dee ñi ñu rey ci ñoom ñu décapiter leen de mais lan nu mas ci lan na bil ahya ñi ñu jàpp prisonnier sax dañ leen di décapiter ñuy dund fadlan anil amwaati ah, ah, waxuma la sax ñi dee bu dee ni ñuy dund lañuy décapité moom ñi dee bu leen ñu ko wax nee na nag suñu boroom daal di wàccal yi aaya bi mooy ne bu ngeen ñëwee bay fayu fayu leen ci ñu génn àddina ak tamit lu toll ni liñ leen def mais pas ay naa ko dubleek yooyu waaye nag ngeen muñ muñ leen muñ moo gën loolu la imaam Ibn al-Jawzi wax ci Zaadul Masir rahmatullah aley kanta imam al-Qurtubi rahmatullah aley boroom al-Jaami' li ahkaamil Qur'aan boroom tafsir moom bi mu ñëwee ci aaya bi dane atbaqa jumhuuru ahli tafsir anna haadhihi al-aayata madaniya nazalat fi sha'ni at-tamthiil bi Hamzata fi yawmi Uhud ah mu ne wa dhahaba an-nuhaasu an annuxaasu ah, mu ñëw ne waaye walakin maa rawal jumhuru asbat rahmatullahi alayhi imam al abu abdillah al-Qurtubi mu ne jumhurul mufassirun mooy waa ahlu tafsir dëppoo nañ ko ne aaya bi mooy wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma aaqabtum bi ba ba li des ci ñaari aay ci tegu ci suuratu naxli ñu ne ñoom dëppoo nañ ko ne dafa wàcc ci décapitation gi nga xam ne moom lañ décapité keroog Uhud Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib euh, après mu ne kantaan nuxaas rahmatullah alayhi moom dane moom aaya yi màkkiya la waaye ginnaaw bi mu waxee loolu am lu mu indiwaat tuuti mu ne waaye nag li waa jumhur wax ne madaniya la loolu moo gën dëgër que ne Uhud la wàcc gis nañ riwaay yu yoo xam ne wér na mooy bu imaam sunanu tirmisi bi imaam a tirmisi di na ko noonu imaam an-Nasa'i ak Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal yokk ko ci musnadu baayam bi rahmatullah alal jamii xadiis wér yooyu que ni euh, xasan la que ni mbir yi kañ la xewoon mooy Uhud kon foofu la wàcc léegi nag bu dee na gis nañ lii lan moo ci des taxrijul xadiis ah xadiis bi dañuy gis ne bu dee riwaay biñ gisoon imaam ibn Isaaq dane woon wa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima balagani yaltamisu hamzatu bnu abdil muttalib fa wajadahu bi batnil waadi qad buqira batnuhu an kabidihi wa mutila bih fa judia anfuhu wa udhuna dangay gis ne dane woon man imaam ibn isxaaq ci li nga xam ne moom lañu wax mooy li agsi ci man ba nu mu nettalee que ni yonent mi alayhi salaatu salaam gis Seydina Hamza ne bu dul woon damay bañ Safiya de Safiya bint Abdul Muttalib daal di njàq walla mu nekk na sama ginnaaw fii laa koy bàyyi ba picc yeeg ndegment yeeg ak animaux féroces yi ñëw lekk ko waaye <clears throat> bu ma jàppee ce waa Quraysh ci ñoom benn bërëb ci benn bërëb xare am dinaa décapité ci ñoom trent personnes gis na ne boobu noonu imaam ibn Ishaq riwaayam boobu dane fa haddathani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr moo ko nettali mooy ne dafa am inqitan dafa am rupture ndax mooy am na ñaar ñu minimum ñaari nit ñu too war a tëb foofu ah na ko noonu imaam ah, al-Haythami tudd na ko ci al-Majma ne imaam at-Tabarani daal dinay solo xadiis bi moom mu ne imaam al-Haythami rahmatullah alayhi wa isnaaduhu da'if fii Ahmad ibn Ayyub ibn Rashid wa huwa da'if moom mu ne ah, waaye nag imaam imaam ah, Tabaraani daal dina koy solo waaye nag ci al-Kabir téereem boobu waaye man imaam al-Haythami ma ne ci sanad bi sanad bi wérul ndax Ahmad ibn Ayyub ibn Rashid moo fa nekk te dafa wéradi na ko noon imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi soloo na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa ci sanad boo xam ne bu da'if la ndax Ahmad ibn Ayyub moo fa nekk ba léegi imaam al-Bayhaqi soloowaat ko ci beneen yoon ba léegi ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam Ibn Isxaaq moom mu ne mooy bii nii haddathanii Burayda ibn Sufyaan mooy bi imaam Ibn Isxaaq wax xam nga dane wa haddathanii ginnaaw bi mu waxee loolu wa haddathanii Burayda ibn Sufyaan ibn Farwa an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi après muy wax noon ba ni après aay bi wàcc wa in aqabtum mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas ah, waaye nag sauf que loolu dafa am problème <coughs> mooy euh, riwaaye bi ndax Burayda ibn Sufyaan moom wérul Burayda ibn Sufyaan wérul comme ni imaam alxaakim eh, imaam alxaafiz ibn xajar wax kon mooy ne riwaay imaam albayhaqi boobu boobu jaar ci burayda ibn sufyaan loolu noonu wérul te imaam alxaafiz ibn kasiir bi mu ëndee xadiis bi ci tafsiir bi dane lii wérul te lii mursal la ah, moom nag dafa basé woon ci loolu moom imaam al-Hafiz ibn Kathir moo tax ci ci ci kii al-Bidaaya wa Nihaaya moom bi mu ëndee loolu dane dane ah qultu hadhihi al-ayat makkiya wa qissatu Uhud ba'da al-hijra bi thalath sinin fa kayfa yaltaimu hadha ma'a hadha fallahu a'lam mooy bi mu ëndee doon wax wa in aqabtum hadith imam ibn Sa'd boobu ne fa haddathani Burayda ibn Sufyan mooy boobu noonu ne après mu jaar ci imaam Abdullah ibn Abbas mu ne suñu bi yonent ma saa saam bi mu defee lool Seydina yonent kii suñu borom wàcce wa in aqabtum bu ñu leen tooñee nag ah bu ngeen di fayu ngeen fayu ci lu toll ni ñu leen tooñ mu ne moom imaam al-Hafiz Kathir mu ne mais aaya yii nii Makki la te Uhud après trois ans après hijra bi troisième année bi la lan la mën a dëppoo ak lii. tëlee wàccoon avant mooy ne loolu tontu nañ ko falla loolu tontu nañ ko mooy ne li imaam alxaafi imaam al-Qurtubi wax ne ëpp jumhuurul mufassirun dañ ne Makka la wàcc non aaya euh, ñetti aaya yooyu ci feewu nax li madaniya la te gis ne riwaay yoo xam ne yu wér lañ yu imaam alxaakim imaam ibn Mardawey imaam Abdallah ibn Ahmad ak yooyu ñoom imaam ibn al ibn Abi Hatim këne te imaam al-Hakim da wéral imaam az ne wax na dëgg noonu te imaam al-Bayhaqi na ko kon loolu mooy laajteeb imaam al-Hafiz ibn Kathir bi am nañ tontom mooy ne wax ji du ne ah, aaya yi du makkiya ndax bu dee saar bi makkiya la mooy aaya bi du makkiya mooy aaya bi kon euh, kon buñ ñëwaatee liñ doon wax waa taxrib bi mooy ne Burayda ibn Sufyaan ndax Burayda dafa wéradi bal huwa mi al matrukin ci matrukuna yi la bokk mooy mooy imaam Ibn Ishaq boobu noonu riwaayam boobu dafa non seulement dafa da'if dafa nekk mursal mais ki ko nettali muy wax haddathani Burayda ibn Sufyaan an Muhammad ibn Ka'b mooy Burayda ci matrukuna yi da'if la ah te Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi moom taabi'i la dafa am irsaal mooy affaire bi àggul voilà moo tax xadiis bi dafa bari ay yoon mooy dafa yoon yëpp boo leen boolee day nekk xasan mais mooy am na yoo xam ne sax dafa wér mooy mooy imaam at-Tirmidhi bi mu solo tañ la wax léegi moom ak ñoom Seydina abdallah ibn ahmad ibn hanbal wa an abi yépp dañuy wane ne kon affaire bi wér na muy sayd bu imaam ibn bu ubay ibn kaab bi imaam at-tirmidhi bi mu dane hada xadiisun xasanun garib dane xadiis bii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la garib mais bu tumuraanke bu ñëw ci benn yoon mu ne waaye imaam alxaakim soloo ko waaye nag imaam alxaakim comme ni ma la ko waxee léegi mooy imaam alxaakim bien après imaam at moom soloona na affaire bi daal di koy wéral imaam az-Zahabi ne kama qaal comme ni mu wax noonu la kon même bu dee ne yoon yu bari wérul mooy yoonu comme yoonu imaam ibn Isaaq bi di nekk ci siira bi loolu noonu wérul bi nekk ci tabaqaat na ko noonu imaam ibn Sa'd it ko boobu yit wérul imaam al Bazzaar imaam al Tabaraani ci al Kabir comme niñ la waxe yenn benn ci am na yenn riwaa imaam al Bayhaqi nekk ci dalaa'il yooyu wérul na ko noonu boo demee ci borom asbaabu nuzul imaam al Waahidi rahmatullah alayhi andi na ko imaam ibn Adiy ci al Kaamil it na ko ñoom ñépp ci nag ci yoonu Saalih ibn Bashir biñ la waxoon sànk la jaar te moom da'if la woon waxoon nañ la bu imaam ibn Sa'd bi jaar ci Abdullah ibn Abbas loolu ndax dane dafa am koo xam ne man la attahimu boobu mu wax an ibn Abbas wa man la attahimu an ibn Abbas loolu day indi ibham kenn xamul kan la waaye nag yoon yii ñooy yi wéradi mais wér na ci xadiis imaam at-Tirmidhi biñ la wax ak bu imaam ahmad bi mooy bi doomam ji yokk ak yooyu ainsi de suite loolu kon mooy ci gàttee taxriiju xadiis bi kon ñu gis ne xadiis la boo xam ne même bu dee ne bu imaam ibn Isaaq bu wérul mooy ne yëf yi lu wér la moo tax imaam ibn Isaaq teg ci pour ñu jeexal pour ñu jeexal euh, dane te loolu gisoon nañ ko xadiis bii nii masoon nañ ko fi gis dane wa xaddatani Humayd ibn Tawil Humayd ibn Tawil mu ne nettali na ba man imaam ibn Isxaaq Humayd sama sëriñ bi Humayd ibn Tawil Humayd taalibi Seydina Anas bu mag boobu mu ne Humayd ibn Tawil an al-Hasan mu jële ci al-Hasan ibn Yasaar al-Basri di al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi an Samura ibn Jundub mu jële ci Seydina Samura ibn Jundub loolu nag waxoon nañ ko mooy xadiisu seydina alxasan yim jële ci seydina samura loolu gis nañ ko fii wax nañ ko wuute bi am ci boroom xam-xam yi est-ce que seydina euh, euh, alxasan ibn yasaar albasri jële na ci samura wala déet wala boo est-ce que jële na lu ëpp xadiis yi loolu loolu gisoon ko duñu ci jaarat kon na xaajaalale bi sa Humayd yée Humaydin tawil mu jëlee ci Seydina al-Hasan al-Basri an Samura mu jëlee Seydina Samura ibn Jundub qaala mu maa qaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa fi muqaamin qattu fa faaraqahu hattaa ya'murunaa bis-sadaqati wa yanhaanaa 'anil musla moom mu kon Seydina Samura gisoon loolu bi ñuy diis tarjama Seydina Samura ibn Jundub mi nga xam ne keroog bokk na ci ñi mu kon dëppoon leen ñu ne Camara nag moo man ci nga ne mu dema ah. après mu daal di ci topp mu ne kon mën naa ñëw bi ñuy def tarjamaam lañ waxoon càllale bu Seydina al-Hasan al-Basri jële ci Samura lan mooy arteem dellul foofu insha allah mu ne woon moom Seydina Samura radiyallahu anhu mu ne yonent bi alei satu salaam masula taxaw benn taxawaay boo xam ne moo xam day xutba wala muy mu kite taxawaay boobu fam loolu jataay boobu lu dul digal nañu sarax tere ñu li nga xam ne mooy mus la mooy décap di décapité nit ñi nit ñi su loolu nag li ci jëmoon yooyu yépp bi ñuy def tarjama Seydina Samura waxoon nañ ko tax xadiis boobu xadiis boobu it imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo mu jaar ci yoonu Humayd mu jëla ko ci mooy même càllale bi la na ko noon imaam abu daawud solo na ko ci kitaabul jihaad sanadam bu wér la imaam ibn xajar al asqalaani raxmatullah alayhi mu ne ci alfath isnaaduhu qawi mu ne sanadam bu dëgër la kon nag insha allah lool moo xew kon yonent mi aleyhi salaatu bi mu wàccee keroog foofu ci Uhud kon insha allah dañuy